lii nii mooy nuy ngay ñaane al wasila ñaanal yonent bay saasaam wasila yonent bay saasaam nag wax nañu la mooy wasila moom moo ko firil boppam bàyyiwul keneen di ko firi waaw mooy ñaanal benn daraja la benn wàccuwaay la ca ajjana mooy ba ca gën a kawe boo xam ne yellu lu dul benn jaam ci jaamu yàlla yépp waaw yonent bay saasaam nag ci ni ko yàlla binde muy koo xam ne dafa wàcc boppam te du faire semblant waaw du faux faux faux ki yooya non mu xamal ñu loo xam ne moom de toute façon boroom bi euh, euh, euh, dafa nekk koo xam ne ki mu ko jagleel bërëb boobu mooy moom mooy yonent bi alayhi salaam ndax jaamu yàlla yëpp te te dina incarné jaamu yàlla kooku moo moom te kooku mooy moom alayhi salaam moo moom al wasila te pourtant léegi nag ngir jariñ ñu tax mu ne ñu nañ ko ko ñaanal sinon ñun ñépp bu ñu nopp woon ne kenn du ko ñaanit am na ko <laughs> waaw bu ñu ñeenoon ñoom du ñu ko ñaan ma ne am na ko c'est kon comme pour la kon pour ñun la waaw kon pour ñun la ngir defar ñu la ngir ñu ñu ñu ñu yëkkati ñu ci ay dara yu kawe ci loo xam ne lii quand même simple diñ ko jënde waxtaan ak sa benn copain boo gëj a gis biñ noddee ba pa bi ñuy nodd quoi moo tax léeg-léeg ñenn ñi duñ ko def parce que dañoo bëggul lu baax de dañu koo xamul moo tax xam li yii boo ëpp solo di leen xamal ay ay ay ay ay ay ay fas yi war a daw suba loo saa nangam ak nangam ak waxi ball puy de yoo xamante ne amul njariñ ak lam bu jeeg waa gis nga walla match bi nangam waa ñangam waa ñangam waa Espagne waa France waa nangam yooyu xam nga ne nga jënd ko yii xamaloo leen ko mooy mooy trahir nga leen de bu dee yaa leen waroon xamal waaw mooy bagalu baax yii nga war leen ko xamal xamuñu ko ba tax di def ay jéey yu toll noonu ndax mën nañ ko tuddee jéeya mooy vraiment ils ont passé à côté quoi ñii ñoo passé côté de la plaque ñii ñoo romb waaw ñii de moom daluñ ci ñii ñu daluñu ci waaw mooy ñàkk xam la du dañoo tay mais dañoo xamul parce que dañ koo xamul te ña leen ko waroon a xamal boo moytuwul sax dañ koo xamul ñenn ña xam nañ ko waaye comme que Iblis gisoon nañ que mooy noonu nit ñi gën a màgg xam na lu toll noonu nekk ci noddu day fexe divertir la xalaat loola leneen waaw dugal li sa xel leneen jamono jooju nga waroon a répéter lii ba am lii waaw parce que képp ku def nii koy ren saa saa waxe répéter li noddukat bi di wax. ba hayya ala ci comme ni ko yële leere nga ne laa hawla wala quwwata illa billah ginnaaw gi nga ñaan nga julli ci yonent bay saa salaam non seulement yonent bay saa salaam nee na képp ku julli ci man benn mu waxaale ñu fi ngëneelu salaat ala nabi loolu moo tax ñu doon wax hadith sayna Ubay ibn Ka'b bin Sa'd radiyallahu anhu mu ne képp koo xam ne julli na ci man benn yoon yàlla dina julli ci yow fukk te non attends fukk bi mooy minimum ah c'est pas que yow fukk kese la wallahu yudaa'ifu la borom bi wax borom bi nag mooy fulandil ku man jaa bil hasanati falahu ashru la borom bi wax képp ku andi yiw di nga am yu mel ni yee borom bi daal di lay fay xam nga ne la tukkee ca borom li tukkee ci yow waay jàmm ah, way soy soy soy saay loolu nag loo ñàkk alluwa alluwa xam nga ko <laughs> <laughs> man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha waaw kon nag te nee nañu fële wallahu yudaa'ifu liman yasha kon borom bi mooy fulandil ku ko soob waaw borom bi wallahi mooy fulandil eh, eh, eh, képp koo xam ne moo kaa soob waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu hama ham solo la kon xamal nañu fi ay way kon fadlu salaatu ala nabi rien que yow yàlla julli ci yow yow yàlla bu julli ci yow benn yoon texe non yow moom texe nga moom <laughs> yow texe nga la kon kay jeex na yow bu yàlla jullee ci yow benn yoon texe nga kon euh, sawaay loolu nag moo tax salaatu ala nabi euh, jaamu yàlla yëpp ci liñ gina a joyal mooy bi ci gën a grawa ah. <laughs> non waaw li al imaamu Nawawi rahimahullah <laughs> moom téere bii ñu ne ko waa yow ban jàpp yan ci jaamu yàlla yi nga jàpp moo gën a nekk farata quoi ci farata yëpp mu ne man moom li ma gis mooy salaatu la ah julli mu ne man li ma gën a nekk farata mooy salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam waa lu tax imam mu ne parce que mooy benn jaamu yàlla boo xam ne yàlla da ne man damaa yi ba pare ne yéen a ca def dane dama cay jagg sama malaaka ci nit nit te da leen a neex jaamu yàlla mooy malaaka yi ngay dégg waxoon naa la ko benn bés ñu moom sujjóot kese lay def hein kee moom day rukkoo kese ma ne malgré sujjóotam googu rek yi boole salaatu ala nabi par force sujjóot dina boole par force parce que borom bi moo ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi voilà mu ne yàlla sallallahu alayhi wa sallam ak malaakaan yi du ñu deñ koo dow bu ko passé la dañ mooy présent continu sa mooy yow laata ngay nekk day continuer bu ko doon def day continuer malaakaan day continuer amul fu mu takk mooy benn jaamu yàlla boo xam ne yàlla da maa ko njëkk a def ak sama malaaka yépp muqarrabuuna yéeg ñeneen ba pare nag ne yéen jaam yi ginnaaw loolu nag ak yéen def ne kon kay loolu boo gën a nekk farat lépp <laughs> allahu lu garaaw garaaw la ah. non damay ragal instant bi ñun ñuy fontu kon loolu lu garaaw la yow jaam bi benn nga ciy def salaatu ala nabi moom mooy jëf joo xam ne boo koy jëf yàlla di ko xam nga mën nga fee julli yàlla du ci nangu dara wax nañ li bii paase yeneen saa saam nee na nit ki dina julli du ci am lu dul un quart la <laughs> du ci am lu dul un day julli ba pare dra waaw xam nga la asar doon wax ne euh, nit dina julli ba pare ñu taxañ julli ji am malaaka boo xam ne day julli ji comme sër la koy def da koy taxañ fëgg ko ci xar gi julli ji ci boppam ne ko dayyaka Allahu kama dayyatani yàlla na la sànq doyadal la comme ni ma doyadale yow yaa ma defe lu bon nii waaw julli për për amaa ko to so so daw ngir lan zappe taal télé bi tiim match bi ah voilà zéro zéro presque la fin de la rencontre les deux équipes ne se sont pas encore partagées départagées yow looloo tax nga daw nga nga nga nga yàq julli di nii ba xin la fooy la quoi ba yow fii mu ne li nga doon julli xamoo ñu tas ne waa saay saay man saar nga tari waaw loolu dugg lu sa nekk bu dee nag dalaa daa am kerse ci yow wala dalaa rus nee na lépp lu mu la tontu lu dul ne xaw ma ci dara ñeme yàlla la ñeme yàlla la ne du dëgg xamul lu mu tari xamul sax ñaata rakk la julli moo tax julli ji la ñuy jël fëgg ko ci xar kanam bi waaw julli yi ci boppam ne ko yal na la yàlla doya dal comme ni nga man doya kon kooku moo tax fa waylun am ci alquran lil musallin toskare xur mbugal ñeex na kukk way jullikat ya nga xam ne am salaatihim saahu dañuy fowe seenu julli waaw waaw nekk ci julli ji di joxu ko benn yitte loo xam ne walillahi masalu ala yow façon am na loo xam ne boo ko doon defal nit bu doon nit ko koy defal sax danaan la xëy sawaay yow sa lii man bëgguma ko am ah, jëlal jëlal nga yóbbu léegi nga ne yow sa boroom loolu nga koy présenter quoi moo tax dañuy jël julli bi julli bi ñu boppam fëgg la ko ci sa xar kanam gi tël waaw yàlla nag yërmandeem moo tax tël googu duñu ko yëg muñ ko doon yëg wóor yaba yàlla di nga gis xar yoo xamante ne ci yu bari ci suñu yos yi da ngay gis ay boos fii <laughs> mu néewi bët bi néewi jëbi néewi euh, euh, lex bi toj waa sa waay lu la dal duñ ko wax <laughs> suñu duñu ko xaw man parce ay tap <laughs> parce que ñun li ñun ñëwee dinañu ko fëgg ci tël waaw. dinañ ku gis foog ne dañoo botox benn botox suñ dara dañoo yàq suñ julli ñu ko ci kar kanam <laughs> waaw kon xam nga julli loolu man na la cee dal alors que salaatu nabi moom boo nee allahumma salli ala nabiyina muhammad moom yàlla julli ci yow c'est automatique <laughs> waaw man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra te jaare ko ca julleen joojee ndax borom bi day kontaan ci yow ah mel ni ah yow daal yaa yaa yaa nangoo jëfe digal li ma joxe julli ci sama soppe bi sallallahu alayhi wasallam yow xaaral ma julli ci fukk <laughs> waaw waaw waaw allahu akbar léegi nag kon boo defee lool nag kon bon wax gi ngëneel yooyu salaatu ala moom daa nekk affaire bu large quoi voilà en tout cas li Imaam An-Nawawi wax rahmatullahi alayhi da cee doy suñu ndax suñu alxuraan a ko wane waaw borom bi ci boppam moo ko def continuer di de du deñ di ci nekk ak malaakaam yi ba pare léegi yéen nit ñi def leen te ñun waxuñu sax dañ ciy nekk tout le temps selon suñu istitaa rek waaw ndax yërmande gi moo am ak ci ñun quoi waaw loo ci man defal waaw loo ci man defal waaw defal li nga man waaw <laughs> defal li nga man Seydina Ubay moo tax yeneen saa saam doon ko ah xoolal rek maa siita rek lu la soob rek waaw <laughs> rubuha mu ne ko eh, eh, waaw lu la soob waaye boo yokkee moo gën ci yow neew ko mukk di commencer noo yokkal non waaw da koo ci istitaa ci li mu man selon ses capacités ndax diine gi lépp rahma la yërmande la taysiir la yombal la du jafe ñam moom mi nga xam ne moo ñu jàngal ne yassiru wala tu'assiru waaye waaye yombal leen te bu leen jafe kon nag mbir yaa ngi noonu kon salaatu ala nabi ma ne guy <laughs> nag boo jullee ci yonent saa saam kon yonent saa saam wax na la kon julli ci yonent baay saa lu muy am loolu nag tekkul nga ne boo euh, kon lii mooy yow euh, xéewal gii nii ku julli ci yonent saa saam benn yoon yàlla julli jaw fukk est kon loolu nekkul ginnaaw nodd ko kese ñu ne la non non non mooy foo yonent way saa saam yaa ngi ci kaw avion bi di nga nekk ak sa lëlëy di di bale wala di raxas wala di nangam wala di lépp foo xaal boo man di nekk mais allahumma salli muhammad minimum sallallahu alayhi wasallam yow minimum diis la yàlla julli jaw loolu minimum <laughs> minimum la léegi nag ginnaaw gi la ngay ne nag boo paree julli ci man léegi nag nga ñaanal ma al wasila fii nag am na ci yenn boroom xam-xam yi <laughs> naan noo barki yàlla lii ngëndum buntu ngi quoi non lii ngëndum buntu la boo xam ne xam nga yonent bi alayhi salaam nee na loolu yellul ci benn jaam ci jaamu yàlla yi ku dul kenn ah fa innaha ndax moom manzila al wasila googee ak wàccuwaay la waaw waaw la ngay jokkale koo ca daraja yu kawe bal mooy daraja ja gën a kawe biir àjjana mu ne màcc wàccukaay la boo xam ne nag laa yanbaghi yellul li ahadin ngir kenn min ibadillah ci jaamu yàlla yi yonent yépp alayhimu salaatu boo waxee yonent yi nag ñu ci des jeex na ak ñi ci seen suuf kenn kese ci ñoom ñoom ñépp kenn kese la yella waaw xoola yonent way sa di ñu jàngal teggin ak sa borom waaw ndax daa réere ne moom moom la wallahi réerewu ko waaye xoolal wax yi ñi nga xam ne moom mi xamle boroom bi ak ñi xam boroom bi ni ñuy waxe arju waaye yaakaar naa an akuna ana huwa ma nekk kookee jàm boobee léegi nag moo tax da dégg ay riiraakoon yoo xam ne ñoom non seulement dañuy jël mas naa dégg koo xam ne moom ab riiraakoon la même bu dee day day day day jéem xam-xam lu di wax di firi yenn xadi euh, xasida Cheikh Ahmadul Xadim yi radiyallahu anhu xam ne ay ñaan la waaye ji def ko par force la ma ne kii moo kii kii euh, gaa yi xamut gaa ne ñëwee di fattasu mais jarul fattasu loo xam ne yow sëriñ bi day ñaan borom bi moom bu jàpp loolu ay ay ay ay ay ay par force la borom bi am na par force boobu mooy seenu tànkute seenu tànnaku ak seenu grier quoi gaa yi di daamu ma ne booy daam da ngay daamu ci dëgg ak lu am solo waaw li nekk ñaan yëpp yàlla yàlla nag ma defal xam nga léeg-léeg da ngay dindi yooyu surtout ay ay xasidaan yooyu yàlla nag bi dañ koy indi ak tamit même waxu arab kese ijaal nga jàpp ne mooy force la damay loolu xamul sax lan mooy ak talab diggante booy wax koo xam ne yaa moo la gën féete suuf ak ki nga tollool ak ku la féete kaw pourtant même mooy mën nga ko utiliser xam nga ne mos ma ñëwee ab gone ne ko eh Euh, euh, sama bopp ma ne ko defal lii loolu ki nga xam ne man moo ma maase ah, ma ne ko defal lii wala ki xam ne monsieur le président loola moo monsieur le maire ma ne ko defal lii loolu ñett yooyu benn la est yëpp benn la mais ñàkk le minimum ci ay làkk arab kese làkk sax waa ji xamu ko ba pare di jaay gaay di fattasu ma ne jarul fattasu waaw ñi xam dëgg. waaw même li leen borom bi di xoola euh, Seydina Siddiq radiyallahu anhu mi nga xam ne yonent bi alayhi salaam euh, al mashhudu lahum bil janna moo nekk ci kaw ñi mu seedeel àjjana ak li méritam yi mu am yëpp waaw moo doon wax naan bu duggaloon benn tànkam biir àjjana beneen bi duggagul ba léegi wóoloogul pexem yàlla ñooñ ñooy ñu xam seen borom waaye ñun moom kenn digguñu dara benn waay boo xam ne caaxaankat la parce que maamama doon sëriñ diw moo ñu dig ay ay ay ay ay loo xam ne teguwul ci kenn teguwul lu dul ci li ko fee li féete euh, li nga xamante ne nii mooy euh, euh, tuñam di kaw muy bakkanam geseel côté waaw dig ay yi ay àjjana parce que àdd yooyu du nuñ ko jox alors que dara du ci dëgg moom ci boppam ay mbiram daa leeru moom lu mu xamal boppam xamulul boppam dara te sax moom bu waxaloon yàlla mooy yàlla yim dëkk te mu xam ko moom mën naa placer boppam foo xamante ne diggante àjjana safara xam na est moom wala boog def na loo xam ne man na cee yaakaare ngërëmu yàlla wala sànjum yàlla moom xam na te mu ngi dëkk ay mooy yàlla di naa ne sàngara ak lu nekk di di xuus ci jigéen ñi lu ko neexe waaw lépp lu xaraam mu nekk ci ba pare lépp loo xam ne lu farata bu koy doyadal ba pare di la dikk àjjana parce que yaa ko defal ci wala defal nga ko nangam xam nga ne kooku kàcckat la dalay nax dalay tromper yaa ko tey waaw léegi ku mel noonu ku mel noonu mooy ñëw di la wax diglu àjjana nga nekk fi di def yow ngay def lu la neex alors que ñi nga xam ne yonent bari saa saa ba leen ko diggal dégg nga kenn koo xam ne dafa relâché moo leen ko dig ne leen yow àjjana nga jëm Abu Bakr fil janna waaw Omar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna mas ngaa gis Seydina Ali mu relâché wu radiyallahu anhu parce que yonent salaam ñaata yoon tant de fois la ko digal la ko dig àjjana seedeel ko ko pas dig seedeel seedeel ko soppug yàlla ak yonent bi alayhi salaam tax na mu bàyyee ko ñun kenn déglu dara ñuy ñoo leen tane waaw booy romb ci mbedd mi di gis ki leen tane moom moom ñu naan mooy sëriñ bi di ko joxoñ di taasu ci barkeem ñi ko fi tane mu ak bari waaw moo xam nag denc nañ ko dundatul wala mu ngi dund ba nga ñu bari la fiy wax fi yaa boo góor góor loo tuuti tane leen waaw. kooku lañ ne moo la dikk ngay dox doxlu waaw du xuus ci yoo xaraam yi di lekk alalu jàmbur yi àqu nit ñi naan man moom képp ku ma yoreel bu ma deewee ñàkk nga karib da ngay kàcc rek continuer ma dee nga xool billahi bala ngaa dee di ko rëccu nga naan da ngay am lu la wax waaw xoolal lii mooy ay teggin yonent bi alayhi salaam ne arju tout mu ngi day wane borom bi moo tax sëriñ yëpp boo seetloo ñi nga xam ne ñoo incarné côté bii ñoo xam ne seen wilaaya dafa leer ne nga xam ne ñoom côté bii mooy li yonent bi alayhi salaam doon doxal la ñuy doxale gis waxoon nañ la keroog bañ jógee Tabuk yooyu waaye bam neen seen ñoom Seydina Ali nañ dem uti ndox radiyallahu anhu ñu dem dajeek ndaw sa yoroon daam zaaja ñaari bàjjim def ndox ba mu fees del yéeg ci gëlee moom ñu ñëw dajeeg moom ñoom Seydina Ali radiyallahu ne ko waa yaa amatallah aynal ma ne ko yow jaamu yàlla bu jigéen bi foo jële ndox mu ne fii gis nga démb heure bii joxoñ leen ne leen gis nga démb bu ngeen fa bëggee dem démb Abdullah heure bii laa fa àggoon foofu yéen moom bu ngeen am ndox ñu ne ko hé topp ni Abdullah waaw mu ne lan fu ngeen ba jëme ci aspa bi parce que campagne diabolique waa Quraysh bi nga xam ne yàq der gi nekkoon ten tamaar gi ñu doon def eh, àgg na ba ci village yu reculé yi waaw ba ñoom xamuñ ci dara dégg waa Quraysh di wax rek ñu tudde yonent saa salaam tur bu ñaaw bi nga xam ne moom la waa Quraysh doon kawti kawte di ko publicité comme li nga xam ne léegi rek mooy seen taalibe yi ci kuffaar yi noonu la ñuy def jàpp wala yu yàlla tudde ko terroriste waaw placardé li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy euh, euh, photom ak lu nekk fu nekk di diaboliser ci média yi fu nekk ba ñi nga xam ne xamaluñ ko dara di ko woowe tur woowu ci ñi gën a gis mooy ay jullit yoo xam ne ay mbokki jullitam jël kàddu googu nga xam ne moom la journaliste occidentaux yeeg état occidentaux yi di seen mbokku jullit ñoom ñu jël ko di ko woowe ci lu dul ne sax noonu moo la jox ay info wal iyaadu billah ñun moo tax ñun ñun on est perdu d'avance wallahi bu ñu yàlla repoussé wul bu ñu yàlla repoussé wul ñun ñun dinañ am sérieux problème léegi kon loolu ñooñu keroog yeneen saa salaam bi ñu nekk waa de toute façon ñun waxuñ ko mais xam nga ñun ki ñu ki ñuy wax ak ki ngay wax benn la bañ demee yeneen saa salaam moo barkeel ndox mi ah mais neewul dane ko euh, est xoolaatal sa ndox mi est ce que daa wàññeeku mu xool na ko déedéet daa dina bari mu ne mu ne ko dana ko xoolal ñun wàññiwuñ ci sa ndox mi dara walaakinna Allaha saqaanaa waaye ki ñu nàndal mooy yàlla pourtant est ce que yeneen manul woon ne. Euh, man maa leen nàndal hein ñu xam ne yàlla li ci mais yàlla da ko mooy daa bëgg wax moom la ko yàlla jaarale mais doonu loon waxe noonu li ngay gis yenn sëriñ yi di wax comme si mbir mi ci moom lay jóge pourtant sëriñ yoo xam nañ ne waxul boppam yàlla lay joxoñ ak yooyu waaye loolu dafa am solo ki la gën a niroog yorent nay saa saa nag ci boobu moo gën a mat kooku gën a mat même bu dee keneen ki ñu koy nettalee moo gën a extraordinaire ma ne kële moo gën a mag parce que moo gën a niroog yonent bi saa saa doxali waaw léegi nag ñu xamul dara mel ni ay Zorro la ñuy ut ak ay ay dessin animé wala ay fiction ñoom moom lu extraordinaire la ñuy seet waaw alors que loolu li lenn boroom xam-xam yi di wax naan yooyu moom parce que karaamaat yeeg yooyu foo ko indee mooy am na lu déréglé wu waaw mu'jiza muy liy lottuloo loolu yonent da koy indi parce que il faut mu jaar noonu borom beeg koy jox ngir mu convaincre ay doomu aadama génn leen safara yi safaa jurufin haar yi ne buntu peggu safara gi nar a dugg ngir loolu boroom bi gindi leen jaare ko ci loole man leen tamit preuve boo xam ne bu ëllëgee duñ mën a om lay ne amul ñëwul woon waaw mais sinon euh, du loo xam ne euh, euh, dañ koy def parce que da leen a neex ñu mel ni benn superman foofu wala benn zoro di def ay extraordinaire nangam nangam yooyu nga xam ne ci fiction kese la am déedéet waaw moo tax ñenn ñi naan lool day mel ni euh, genre bërëb muy génn ci ñoom quoi ñoom ñoom affaire bi da leen di xawa du nekk loo xam ne euh, dañuy xam ne man da ñàkk ñu def loolu lu man da ñàkk waaw ñun nag loolu lañ jàppee di ci góndiwaate naan waaw ku mën na def voilà nangam nangam di di ci gaaruwaale alors que ci yoo xam ne am na nit comme li sëñ Touba wax radiyallahu am na ñoo xamante nii ñoo gën a màgg fuuf yooyu duñ ci def dara kay def yooyu matu leen sax taalibe mooy ci euh, euh, kële moo gën a mat voilà këlee mat muy wax wàllu yi nga xam ne léeg-léeg ñoom ñu gis lii ñii di gis lii di dégg ay nit ñoo xam ne dañoo sori alors am na koo xam ne ma moo leen raw fuuf te yooyu yëpp du ci dégg dara te du ci gis dara léegi nag ñun ñi nga xam ne suñu bët yu leerul yi. nekk fi bëgg bëgg a comparer bu boobaa mooy suñu comparaison du baax parce que dañoo xam alaa ya'lamu man xalaq kan mooy al-latiful xabiir borom bi la waaw. waaw am na rek ay indice yu jox képp ku gën niroog yonent bi ci biir ak ci biti kooku moo gën waaw waaw dee ñaari wàll yoo xam ne seen wilaaya amul werante waaye ki ci gën a niroog doxalin yonent bi sallallahu alayhi wa ñun suñu meeyaar yi ñu jox kooku moo féete kaw wallahi fa borom bi. tabaaraka wa ndax moom mooy al moom mooy modèle bi moom lañu suñu borom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci biir dawal yàlla lii sallallahu alayhi royukaay bi gën a mat kon kay ki lu gën a niru way ko kay jeex na ko kay moo la raw mais wax joo xamante ne ju <laughs> loolu lu léegi kon nañuy yérefe nii waaw wa i eh, illa eh, wa arju waaw liñ daa wax am yenn borom xam-xam bi bala ñu ko jee bala ñu jeexal di ko fàtte ñu ne xam nga yeneen ci may saasam dafa wax ci beneen xadiis ne eh, way jum yàlla ji bu ñaanalee mbokkam ala zahril ghaibi ci loo xam ne waaja newu fa am na malaaka boo xam ne borom bi da koo tàggat malaaka boobu loolu kese mooy liggéey mooy képp kuy ñaanal sa mbokku jullit yàlla ne ko deel wax amin waxal waa ji amin wala ka misla yow lool malaaka boobu lool kese bu déggee ah Australie am na jullit buy ñaanal mbokku jullitam mu ne amin yow itam yal na la yàlla defal lu mel noonu ah au Mali am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngay ñaanal seeni mbokk mu ne leen amin yéen tamit ku nekk rek noonu oh muy moom lool kese mooy mission am nag ñu ne <laughs> yeneen saa salaam yii nii ab porte bu rëy la ngir affaire boobu mooy xëcc xeetam ci dara ja jooju mais sukk loolu boobu kese koy occupé mais dina am lu mu ne su mosaloon loolu la ñu mosal la ci wasiila gi mu mosal ñu ko en tant que mu ubbil ñu porte bi bu rëy bi nga xam ne yow boo ko ñaanalee yeneen saa salaam ndax yellu lu dul benn ci jaamu yàlla yi. te fële nee na képp ku ñaanal sa mbokku jullit ci loo xamante ne nii moom nekku fa am na malaaka bu naan amin te nag borom bi sàkkul malaaka boobu digal ko lool mu naan amin yàlla na yàlla defal lool te tamit du ko nangu <laughs> waaw kon amin yow mi ñaanal yow saa saa amin yow itam yàlla da nga am lu mel noonu <laughs> mais ku nekk sa dara daraja ga ngay am yeneen saa saa dina ci xëcc nga am loo ci mos. waaye la nga xam ne mooy la ca jagloo al wasila dëgg-dëgg loolu yi pour yonent bi alayhi salaam bi dëgg-dëgg sax ñuy wax mais yow loolu dina am luy roogalaat ci moom bi jóge di ñëw ci yow te bu boobaa yow diñ koy dunde selon sa xaal ak ni ko foom woon yonent bi ak ni nga takkoo woon ak njàngale yow ki sa xaal ak fa nga tollu mooy da mel ni sa waay yonent bi alayhi salaam dala ciy mosal loo xam ne da ngay yaakaar ne xanaa lii ma ci mos xanaa man man man moom xanaa ci euh, liñ naan géej gi rek waaw géej gi ni mu yaatoo ku nekk fa ngay nappe jën ya duuf jàpp nga ne fii wa ëpp jën waaw yërmande yàllaa mel noonu nag allahu akbar kon buntu la bu rëy kon nag bu ñu ko sàggane waaw loolu am na solo waaw yonent bay saa saa wallahi yoo waaw waaw fu ñu toll rek moo tax lépp lu ñu am fa yàlla wallahi ci yàlla ci moom la ko jaarale parce que xoolal lii ñun lu ñu liggéey ñun sara non on a rien bi fadlillahi qul bi fadlillahi wa rahmatihi ci ngëneelu yàlla euh, max ba max ba max waaw fa bi dhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un waaw ngëneelu yàlla waaw te suuratu Yunus alayhi salaatu wassalaam gis nga ci ngëneelu yàlla képp képp wa bi rahmatihi ak yërmandeem fa bi daalika ma ne ci lii fa yafrahu jubile leen ci way ma ne waxoon naa la ko temps yee takkal ta gàmmu laa wax <laughs> commencer takk say tànt di gàmmu ñu ne la lu tax nga ne way salaatu ala nabi lañu borom bi génnil man de bu ma ko yégee di ci nekk ca laa tàmbalee man jour bu nekk ma gàmmu man <laughs> waaw mooy lan lan mooy nga gàmmu salaatu ala nabi rek sallallahu alayhi wa fal yafrahu way way bëgg leen di jubile way waaw bëgg leen ci lii huwa moo gën xayru mimma yajma'un moo gën li ñuy dajale ah. loo fi dajale lu dul yàlla lu dul mbiru yàlla wallahi bala ngaa dee ngay xam ne oh sa tuxbiruka al ayyaamu annaka laa'ibun yow bés yi doon na ñoo lay xabaare bala ngaa dee que ne yow mii ab caaxaankat nga woon na doon foyee sa dund na doon fo kon nag hadith bi am na solo léegi nag bon dañuy yem nii léegi li nga xamante ne bon ash-shafaa bi nag bu jag bokk la shafaa gi nga xamante ne xalat lahu shafaati képp ku ma jaala ku ma ñaanal alwasila kooku dina am sama rambu dina dal ci kawam dina wàcc ci kawam loolu euh, c'est pas que rambu gi nga xam ne nit ñi buñ sonnee ëllëg ba niñ ko fi gise woon dem ci Seydina Adam alayhi salaam mu delloo leen Seydina Nuux ñu dem Seydina Nuux mu delloo leen Seydina Ibrahim dem Seydina Ibrahim mu delloo leen Seydina Muusa ñu dem Seydina Muusa mu delloo leen Seydina Isa ñu dem Seydina Muusa mu delloo leen ci Ahmadu seydina rasulillah alayhi wa alayhim afdalu salaatu wassalaam léegi dem ca suufu aras daal di sujjóot nu na ko jógal amul nga ñaan ñu may la nga rammu ñu rammu loolu du boobu kese boobu nga xam ne mooy tax yàlla atte jaami no du ah, boobu kenn du leen atte waaw boobu mooy al uzma mais bii bu jagoo waaw waaw intercession bu jagoo la yow moomu boo xam ne yonent bi alay saa moo la koy defal yow ab buuñaa bu rëy ah boo xam ne c'est pour yow mi nga xam ne yaa doon julli yaa dégg noddukat nga wax la mu wax ba nga paree nga julli ci yonent bi ba pare ñaanal ko alwasiila yow <laughs> yow jagoo yow yow yow borom bi defal na lay xii walla yow yow yow jar ngaa ñee ah. ku fi ñee keneen bala xamut tus waaye waay yàlla nañu ci yàlla saxal wéy amin léegi nag bon xam nga lii daa bari masala ah moo tax ma ne la eh, fii man rek def nañ une heure bon affaire yi ay trente minutes la ñu waroon def mais léegi kon dañaa yem ne bii di ñëw allah léegi masala yi ñu la waxoon mais at tey léegi wuyu nodd nag noddukat bi ne as allahu akbar allahu akbar léegi man ma wax ko lool farata la wala déet en tout cas yow même même boo xamagul àtte bi sax di nga ne waaye ma ne man de xooluma ci farata ak lii yii xéewal yii moo ñu nekk sawaay atte boo man di wax après man moom sawaay ba ci loolu ko waaw ma ne la loolooy fulla de waaw boo boo fi bay nekk comme gars yi nga xam ne xam dañuy nekk sa tayel man yi jub juñ ñeen wax ñu naan est-ce que loolu farata la wala sunna la bu ñu boo leen nee sunna la ñu bax boo leen nee nag bu sunna ñu ñu lii farata la ñu def bu dee dee sunna ñu bàyyi loolu nga xam ne feebar bu rëy la bu garaw waaw boo xam ne iblis ca lay tàmbalee ca yow ba booy bàyyi farata yi sax doo ko tey loolu moom na ko moytu waaw saxaaba yi xamu ñoon yooyu de di trier est-ce que lii farata la ñoom ndax yonent bay saa saa wir ni ci moom loolu lañ doon xool dara du yaatu ci ñoom nag bu boobaa lu dul def li yonent saa saa waxoon de defoon ak wax lam doon wax waaw loolu nag mooy yombi ku la raw foofu la rawa la rawa góor yàlla yi ngay dégg foofu la waaw foofu la fu dul fii rawewuñ fa amul rawante wa fii daalika falyatanafasil mutanafisun mooy ci biir yonente bi alei saatu salam roy ko topp ko sopp ko waaw te yàlla tax waaw loolu mooy li nga xamante ne nii moo lay may ak ngañaay sinon la falaxalaka amoon ngañaay xam nga ne kon ñu yem ni insha allahu taala wallahu taala alam lii di ñëw ñu jël hadis 1038 mooy hadis sayyidina wa mawlaana hmm? allahu akbar <laughs> bon imaamu Nawawi am na lu mu wax loo xam dama ko fàtte mu naan lii dañ ciy soppi ci yone saa tam ni mu xem ñem loo jaam yi wax leen yu rëy nekk kon ci julli ci moom ak tamit nodd ku ko topp di wax loolu mu ne dañ ci euh, sopp liman raghaba euh, euh, yustahabbu ah liman raghaba ghayrahu fi xayrin an yadhkura lahu shay'an min dilalatihi li yunshitahu waaw mu ne lii dañ ciy jàng ne nit boo xamalee sa mbokku jullit loo xam ne yiiw gu nekk ci mbir nga nga nga tegtal ko mbir ya waaw waaw boo ko xemmeem loo dara nga wax ko leeral ko lenn ci loolee nga koy xemmeem loo bu ko defee loolu gin koo sawarloo waaw ndax moo tax suñu ndax yeneen saa saa ne képp ku julli ci man benn yoon boroom bi dina julli ci aw fukk yoon allahu akbar allahu waaw waaw waaw te tamit mooy lii da koy def ak sa xol comme niñ ko gisoon ci hadis bee mooy nga nekk loo xam ne loo gëm la waaw mais bu dee jullit jullit jullit naafiq boobu mooy da koo gëmul sax waaw wax ni mooy il faut nga am ixlaas waaw moo tax mu ne min qalbihi mu boole ko ci gis nga loolu dafa am solo ah. ci hadis Seydina Omar bi bu waxee laa ilaha illa laa ilaha illa allah qalbihi loolu day loolu moo tënkle ba sinon am yéefar mën a taxaw ah non non non kon ah, allahumma salli ala muhammadin loolu nga foog ne dina ko jariñ non yow yàllaa ne yow du ma nangu ci dara lu dul nga dugg sama diine waaw waaw waaw fa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu waaw borom bi nee na képp koo xamante ne nii sàkku nga leneen lu dul en dehors de l'islam di ko dunde diine yoo may war a jaamoo di ci am di am sama ngërëm fala yuqbala minhu kenn du ko nangul abadan du yàlla du nit ñu baax ñu du kenn wa huwa fil aaxirati na waajoojee ca alaaxira minal xaasiriina ci ñu perte ñi lañuy doon waaw kon de toute façon min qalbi bi day war ne ne kooku il faut mu nekk koo xam ne day dëggu boroom jullit lay doon waaw kay jëf yi day laaj nga xam ne innamal a'malu binniyat xam nga ne waaw mais naa ko waaye yow gëwuma ci tous yi kay naa ko wax nii rek ngir ma sauver la face mais waaye boo kiiwee sax daal di waccu da ngir nga ne la waaw waccu li ma waxoon yow yaa yées xam nga ne amoo ci tous waaw kon nag loolu lu am am solo léegi ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ñem ni waay si noo duñu jeexal bii di ñëw inshaa Allahu ta'ala ñu gis li ci tabu hadiisu Mawlaana ibnu ah, Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi